sa'altu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam an nadaril faj'a faqaala isrif basarak rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaam al haafiz an-Nawawi di ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre bii di chapitre deux cent quatre-vingt-dix baabu tahriimi an-nadari ilal mar'ati al-ajnabiyya xadis bi ñu mujj woon a gis moo doon xadisu mille six cent vingt-quatre ne woon mim ne woon waan abi talhata zayd ibn sahl radiyallahu anhu annahu qaal kunna qu'udan bil afniyati natahaddathu fiha fa jaa'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaama alayna walillahi alhamdu wal minna ñu nekk balee ci kitaabul umuur al manhiyi anha téere mbir yi nga xam ne dañ koo xaraamal dañ koo tere kon ci suñu jotaay bii ñu génn boobu la gisoon tey ñu war a gis mille six cent vingt cinq mu ne waan Jarir mu ngi jëli ci Jarir du Yuusufu hadhihi al umma lool waay kaar <laughs> muy Seydina Jarir ibn Abdillah al-Bajali bokkoon ci waa Bajila radiyallahu anhu annahu qaal nee na sa'altu rasulallah damaa laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an nadar al-fajaa ci xool bi nga xam ne xoolu mbetteel la waaw mooy jekki rek tourner fenn di dox rek daal di xool gis lu xaram comme loolu lu yàllay tere fa qaala nee na yoneen saa saa ne ma isrif basarak ne ma wëlbatil sa sa gis mooy boo xoolee lu wan bu ko topp di continuer di xool na nga wëlbati sa gis voilà mu ne rawaahu hadis bii de soloo na ko muslimun al imaam abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an Naysaburi rahmatullahi ala al-jami' léegi laaj bu njëkk mi mooy est moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaam Ahmad moom ci boppam sax moo ko solowee ci kàddu yi sinon kaddu yi ah euh, imaam Muslim solowu ko ci kaddu yi ne ko imaam euh, kii indi al Nawawi ne rawahu Muslim lool imaam. Eh, <coughs> Ahmad di sëriñam moo ko soloowe noonu te dinañu ko gis insha allahu taala naka noonu bokk taal Abu Dawud as-Sijistani yu soloo na ko ni ko imam Muslim comme ni ko kii imam Ahmad soloowe moom noonu la ko soloowe moom it al imam Abu Dawud kanta al imam at na ko waaye moom comme ni noonu la ko solo wallahu taala alam al imaamu Abul Husayn kitaabul aadaab baabu nadaril fujaa dañuy wax fujaa di wax fajaa yooyu yëpp am na voilà mu ne haddathani Qutayba ibn Sa'id mu ne nettala sunu sëriñ man dong imaam Muslim de Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala gane addina 148 génn addina 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yazid ibn Zuray' mu ne ki ñu nettali mooy Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Basri al-Ayshi ni al-Ayshi Abu Muawiya al-Basri rahimahullah gane addina 100 génn addina 182 rahmatullahi alayhi mu ne xaata xawal mu indi la beneen tallale wa a te nettal nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba sama beneen sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba gis nañ ko jotaay bi ñu génn Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti yu gane addina 159 génn addina 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Isma'il ibn Ulayya mu ne rahimahullah al-Basri al-Bazzaz al-Kufi al-asl moo waxoon nañ la moom mooy eh, Ibn Ulayya la siiwee woon da ko doon bañ nag waaye la siiwee woon moo tax fii taalibeen bi ne Ismaa'il ibn Ulayya rahmatullah Ulayya moo doon Ibrahim ah, loolu mooy li nga xamante ne mooy turu baayam rahmatullahi alayhi kilaahuma mooy kan ak kan Yaziid ibn Zuray' Ismaa'il ku nekk ci ñoom ñaaraan yunusa ñu jële ci yunus di yunus ibn ubayd ibn dinar al-abdi al-khazzaz abu abdillah ñi ne abu ubayd al-basri al-kufi al-asl moom itam al-khazzaz taala gane àddina li nga xam ne mooy la di après la 84 hmm, après waqatul jamaajim après génn àddina li nga xam ne mooy la 139 rahmatullahi alayhi moom moom nag moo ne mu ne <laughs> wa haddathani beneen càllale muy ñetteel Zuhayr ibn Harb man dong imam Muslim sama sëriñ bi nga xam ne lu mu jële ci ëpp na mil hadis muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala gane àddina 160 génn àddina 232 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hushaym mu nekk ñu nette mooy Hushaym Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami Abu Muawiya ibn Abi Khazim as-Sulami alwaasitiyu almuallimu albuxaariyu al-asl rahimahullahu taala gane addina 104 génn addina 183 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Yunus kon ñépp ñëw nañ ba daje ci Yunus muy Yunus biñ gisoon la ibn Ubayd ibn Dinar rahimahullahu taala rahmatan waasi'a léegi moom nag mu jàll an Amr ibn Sa'id mu jëlu ko ci Amr ibn Sa'id al-Qurashiyu rahimahullah Abu Sa'id ñii ne As-Saqafi mawlaahum al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Zur'a moom moom nag kañ la gën a addina kañ la génn addina loolu daju ma ko an Abi Zur'a mu jëlee ko ci sëtu Jarir mooy Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir doomu Jarir bi tudd Amr moo ko jur mooy Abu Zur'a ñëwoon hmm? taalibi ci Abu Hurayra radiyallahu anhu muy Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir ibn Abdillah ibn Jabir al-Bajali al-Kufi yu am na nag ñu ne Abu Zur'a Haram la tuddoon wala Harim comme ni imaam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom bi mu ko solowee loolu la dane wa ismu dane hada hadithun hasanun sahih wa Abu Zur'a ibn Amr ismuhu Harim noonu la ko waxe moom al imaam Abu Isa at-Tirmidhi waaye bu ñëwee fii ci Seydina wa mawlaana Muslim ibn al-Hajjaj moom kon Abu Zur'a rahimahullahu ta'ala génn àddina euh, entre quatre-vingt-dix ak cent rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a an Jarir mu jëlu ko ci maam bi di jamono an Jarir ibn Abdillah mu jële sa an sama maam an Jarir daa jaar ci tur bi muy fàttalikoo <laughs> jotaay bi ñu génn ñu ne Abdillah muy Jarir ibn Nasr ibn Tha'laba ibn Jusham ibn Uwayf ibn Khuzayma ibn Harb ibn Ali ibn Malik ibn Sa'd ibn Nadir ibn Qisr ibn Abqar ibn Ammar al-Bajali al al al al-Yamani al-Kufi moo siiwoon ci Yusuf hadhihi al-umma dama amoon taar lool moom Jarir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaw amoon nag taxawaay voilà ku amoon taxawaay la rafetoon lool radiyallahu anhu génn àddina la am nañu ne am na cinquante quatre am ñu ne cinquante six wallahu taala alam bokk saxaaba yi nga xam ne ñoo mujjee gis yonente mi alayhi salaatu wassalaam waaye fekke na fatu Makka voilà moo tax nee na keroog fatu Makka gisoon na ko nee na yeneen saa salaam non hajjatul wadaa naa bëgg a wax hajjatul wadaa mu ne keroog yeneen saa moo ma ne yaa Jarir istamsit an-naas voilà ñu wax yow Jarir noppi loo nit ñi voilà kon <laughs> ñu taala anhu wa arda annahu qala sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an nadari al-fujaa voilà waxoon nañ la am na fujaa comme l'imam an-Nawawi rahimahullah wax mu ne al-fujaa bi dammi al-faa'i wa fathi al-jiim fujaa wal bodil maddi fujaa mu ne wa yuqaal waaye dañuy wax bi fathi al-faa'i wa iskaani al-jiim mooy faj waaw faj wal qasr faj ati faj a nga xam ne duuru kon alif boobu du lu ñuy xëcc faj a faj'ati voilà voilà mu ne an yaqa basaruhu basaruhu ala al-ajnabi min ghayri qasd fala ithma alayhi fi awwali dhalik wa yajibu alayhi an yasrifa basarahu fil haal voilà kon imaamu Nawawi loolu la doon leeral foofu mu ne kon amarani mu ne kon fa amarani an asrifa basari gis nga moom fa amarani yeneen saa sa digal ma an asrifa alors que yaab bi li nga am nee na damaa laaj sa'altu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an nazaril faj'a fa qaala isrif basara loolu nag al imaamu ahmadu rahimahullah moo ko solo woonal ak taalibeem di beneen taalibeem bi nag imaam muslim taalibeem la ak beneen taalibeem bi gënoon taqoo moom al imaam abu daawud rahimahullah imaam ahmad nag alhamdulillah ñaari bërëb la ko indi bi comme nii ko imaam muslim indee ci kàddu yi fa amarani an asrifa la ko indi beneen bi isrif xoola isrif bi al imam ahmad mu jële ko ci Hushaym mi nga xam ne moo nekk ci càllale imam muslim bale nga xam ne Hushaym bokk na ci ñi ko jële ci yunus rahimahullahu taala rahmatan wasi'a kon al imam ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi mu ne haddathana awwalu musnadul kuufiyyiin wa min hadiisi Jariir ibni Abdillah mu ne haddathana Hushaym gis nañ ko sànq al-Waasiti al-muallim al-Buxaari du Hushaym ibn Bashiir rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa Yuunus gis nañ ko ibnu Ubayd rahimahullah an Amr ibn Sa'iid an Abi Zur'a an Abi Zur'a ibn Amr ibn Jariir voilà fii dafa indi an Abi Zur'a ibn Amr ibn Jariir rahimahullah anna Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu annahu qaala sa'altu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam an nadratil fujaa'ati an nadratil fujaa'ati fa amarani fa qaala isrif basarak noonu la ko indee fii na ko noon al imaamu Abu Daawud moom benn noonu la ko indi te nii la ko indi mu ne haddathanaa kitaabu nikaah baabu maa yu'maru min ghaddi al basar mu ne haddathana Muhammad ibn Kathir mu ne nettali suñu sëriñ de Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala gane addina 133 génn addina deux cent vingt-trois quatre-vingt-dix ans la amoon wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne axbarana Sufyaan mu ne ki ñu xabaare mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullah gane àddina quatre-vingt-dix-sept génn àddina cent soixante et un rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii Yuunus ibn Ubayd moom daal nettali na man dong mu Yuunus be ibn Ubayd ibn Dinar rahimahullah an Amr ibn Sa'id an Abi Zur'a rahmatullah ala al-jami' an Jarir radiyallahu anhu annahu qala sa'altu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an nadrati al-fujaa al-faj'a voilà bi al moom mooy imam an-Nawawi à vrai dire terme imam Abu Dawud yi leen di <laughs> an nadrati al-faj'a fa qala asrif basarak voilà mu ngi noonu waaye faj'a ni ñu koy ci yoon ni ñu koy tax fujaa tamit day dox bu boobaa hamza bi doo ko def fële fu day nekk madda mu ne isrif basarak kon hadis bii nii euh, moom la al imaamu al xaafidu an nawawi yu daal di indi fii léegi lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi nga xam ne moom la ñu nekk di wax ci xaraamal jël say bët daaj ko ci jigéen goo xamante ne daganu la euh, étranger la ci yow wala góor goo xamante ne gu rafet la gii ba léegi jigéen yi lay wax mooy góor gë jigéen góor bu rafet gi dañ koo xiyaase ci jigéen bu rafet gi <laughs> voilà <laughs> te ba amul barbe léegi mooy fii lëkkaaleem mooy yeneen saa salaam sëy naa jarir daa laaj lu leer waaye yeneen saa salaam waaw man bu ma jekkee comme di dox rek daal di xool fenn wala tourné wala mooy loolu laaj bi loolu naa gis ngoo xam ne daf ma bett wala nga sëgg toog nen sigg rek gis benn femme boo xam ne ah gis nga ci moom loo xam ne moom ah wax dëgg yàlla moom xool ko moom dañ la ko xaraamal mais loolu tayoo ko mooy da nga ne nii rek gis ko wala nga tourné rek gis ko loolu nag yeneen saa tam ne ko isrif basarak mooy wëlbatil sa gis mooy bu ko toppaat de di xool di xoolaat kon mooy bam ne loolu kon nag bu njëkk boobu moo tax imaamu Nawawi rahimahullah mu ne mu ne an yaqa basarahu loolu maanaam mooy lan nazarul alfujaa wala alfuja alfajaa mooy an yaqa basaruhu ala al ajnabiyya min ghayri qasd waxoon nañ ko san fala ithma alayhi fi awwali dhalik wa yajibu alayhi an yasrifa basarahu fi al-haal fa in sarafa fi al-haal fala ithma alayhi wa in istadaama an-nazaru anna wa in istadaama an-nazaru asim voilà li haaza al-hadiis fa innahu sallallahu alayhi wa sallam amarahu bi an yasrifa basarahu ma'a qawlihi ta'aala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim voilà mu ne maanaam mooy bët bi bu dee daa dal ci loo xam ne ku jigéen koo xam ne daganu la nga xool ko waaye nag tayoo ko min ghayri qasdin ci loo xam ne du danga ko jubluwoon ne xaaral ma xool ko wala di gis ko fële muy ñëw nga koy waajal déedéet mooy da nga jekk rek kii gis ko mu ne lu mel noonu mu ne bu boobaa ci loo xam ne du yaa ci jublu fala isma alayhi kooku amul bàkkaar ci lool fii awwali zalika ci loolee waaw moo tax al qaadi Iyaad moo doon non imaam ibnu Battaal keroog bi ñuy wax al mooy bët yi seen kutiba ala ibnu Aadam nasiibuhu min az-zinaa mudriku zaalika laa mahaala mooy yooyu noonu mu ne yooyu ay mbir la yoo xam ne bu dee bët beeg yooyu ay bakkaar yu ndaw la yoo xam ne insha allahu taala bu dee waa ji continué wu loolu borom bi da koy jéggal. waaw mais bu demee ba buu nag wal wal fardu yu yas yu saddiqu zalika aw yu kaddibu quant à bi mu dem nag dëggal ko bu boobaa nag def na bàkkaar bu mag si no lamam la yooyu yëpp ak mufaaxalaat yëpp loo xamante ni mooy la lañ la waxoon abul yasar defoon kambum na xam <laughs> waaw waaw nee na daal yenn saa sa mën naa ndaw si bàyyi bu ma dara lu nit di def ak jigéen lu dul def naa ko moom bam suuf ko nag man sama pëy jëluma ko dugal ko ci këyam moom moom nag mu foogoon ne yaru lislaam a ko war a dal yeneen saa salaam après biñ kiyee bu jullee pare mu ne ko ndax julli nga ak ñun mu kii loolu euh, inna xasanaati yudhibna sayyi'at loolu noonu mooy bàkkaar bu ndaw la mais nag bu dee nit ki da koo continuer di ko def waxoon nañ la bokk na ci bàkkaar yu mag yi mooy bàkkaar bu ndaw boo xam nit ki da koo continuer nag di ko def waaw alhamdulillah bu boobaa loolu day mujj nekk bàkkaar bu mag voilà day mujj nekk bàkkaar bu mag parce que mënoo continuer quand même ci lu bon bu ndaw mooy mujj nekk lu ma laa tax tahqiranna saghiratan fa innal jibaala minal hasa bul xeet bàkkaar bu ndaw ndax kat montagnes yi ci xeer yi lañ leen lañu composé wu mu ne kon bu dee xool bu njëkk bi kooku bu dee tayu ko amul bàkkaar ci loolu waaye nag à condition wa yajibu day war alayhi ci moom an yasrifa mu mu tourner basarahu ak gisam fil xaal kii saase waaw moom laa ma wax ñenn ñi nga xam ne ci introduction bi dañuy fooy seen bopp di fontoo diine ji waaw ñu ñuy xool gis lu xaraam ñu naan ñu a gëmm oh, benn bu njëkk bi lañ ma may beneen bi mayu ma ko kon nag duma xef ak nàngam ak nàngam kooku dafa yabaate voilà loolu ça ça s'appelle quoi ça s'appelle tout simplement du yabaate waaw mu naan nag du xef waaw moom du xef parce que yii waaw bii moom baax na quoi kooku dafa yabaate tout court waaw kooku xam nga lu mu def mooy li mu def mooy tudd di yabaate tout court tout court waaw kon loolu dafa leer nañ fala isma alayhi bu dee loolu amul bàkkaar waaye day war ci moom mu daal di toxal bëtam ci xaal ci saase waaw fa in sarafa fil xaali fala isma alayhi bu dee ci saase la tout détourné ak gisam kooku amul benn bàkkaar waaye wa inista daama nazar asim bu dee nag dafa continuer di xool di continuer bu boobaa day bàkkaar ndax lan ndax hadis bi waaw mu ne fa innahu sallallahu alayhi wa sallam ndax kat moom yonent hmm? ah, daf koo digal bi an yasrifa basara ci mu tourner wëlbati ak gisam waaw ànd ak lam waxoon ca aayatu nuur ba qul lil mu'miniin moom borom bi tabaaraka wa taala yeneen saa salaam waxal way gëm yu yàlla yi yu góor yi yaghuddu ñuy sàdd min absaarihim ci seenu xef wa yahfazu furujahum wa absaarahum kese mu ne qaala al qaadi mu ne al imaam al qaadi di al qaadi Iyaad ibn Muusa al Maaliki de nee na mu ne qaala al ulamaa mu ne borom xam-xam yi nee na wa fi haadha al hadiis mu ne nekk na ci hadiis bi hujja aw lay. annahu la yajibu kene warul alal mar'ati ci soxna si an tastura wajhaha fi tariqiha mu ne lii moom day wone ne mooy liñ naan niqaab loolu warul ci jigéen gi mu koy def waaw mooy muur sa kanam warul wa innama dhalika sunnatun mustahabba laha loolu nag ab sunna la boo xam ne dañ koo sopp ngir moom lii moo tax <laughs> léeg-léeg di dégg wax yu tumuranke ñoo xam ne sax dañ lay dañ lay jële kaw doona woon fooge ne euh, xanaa ñàkk nañoo xame noonu ci ñoo xam ne dañuy wax ci diine ñu leen di laaj ci miqaat muur xar kanam ci jigéen ñu naan muuru moom loolu la lislaam digle waaye nag muur xar kanam loolu dafa ëpp wal iyaadu billah <laughs> amul benn boroom xam-xam te boroom xam-xam yëpp d'accord nañu que ne soxnaa saa salaam noonu lañu doon muuroo léegi yow li nga xam ne moom la soxnaa yonent bi saa salaam doon muuroo yow nga ne loolu dafa ëpp <laughs> laa la wala quwwata illaa billah am yeneen jigéen ñoo xam ne am ci ñoo xam ne boroom xam-xam dañu jàpp ne loolu sax darul ñoom kese ñoo ko war a def mais ñeneen ñi sax dañ ko war a def am sukk waa jumbuur dañ ne non loolu te loolu bon du li koy wane mooy ndaw sa ñëwoon si yonent bi alayhi salaam fekkoon ko ci jataay mu ñëw soxla ko yonent saa salaam jóg mu taxaw na la di wax ak moom ba Seydina Anas doon décrire ndaw soosu lex yi mi nga xam ne noonu la meloon ni ne loolu bu doon ne daa defoon niqaab c'est sûr que kooku manul woon a gis lex bi bay xam li nan la mel waaw loolu moom manu la ne waaw ak ndaw sa nga xam ne bam naan tasaddaq na yéen jigéen ñi saraxe leen ndax gis naa ne yéen ba benn jigéen daal di jóg saxaaba bi daal di décrire moom nan la mel kooku bu soloon niqaab eh, na yeneen saasaan walima waa lu tax mu ne tax liñ bari alhamdulilah li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy weddi ba saxaaba daal di jaxle wuy ne dañuy weddi yàlla mu ne déedéet waaye ak njekk boo dépassé woon ci kenn ci ñoom hmm, sa dund yëpp benn bis alhamdulilah ñu gis ci yow lu wuteeg lu baax wala lu ñu ko bëgg ñoom ñu ñu ne ma soo fi def dara waaw walla iyaazu billaah yooyu ak yeneen ak yeneen waaw ak tamit ndaw sa nga xamante ne nii bon même loolu man nga ko wax gaay ne la aj la woon parce que ci ak jigéen armalam buy armal dañ koy tere mu daal di tan an tantaqi ba muy muur xar kanamam lu dul bu dee daa gis ay góor ñoo xam ne ragal nañ benn convoi wala nit ñuy ñëw fitna mu daal di wàcce loolu après da koy dindiwaat da koy yëkkatiwaat waaw mooy ndaw sa ñëwoon <laughs> gisoon nañ ko fii bu sëy naa al-Fadl ibn Abbas bi nga xam ne ci la koy saa saa am mu am benn jigéen yu rafet bu ñëw xadiisu Mawlana ibn Abbas <laughs> al-Xasamiya <laughs> dëkk bokkoon ci waa Xasam bu rafet nag waaye al-Fadl dafa rafetoon lool ndaw si di ko xool al di ko xool yeneen saa salaam jël bopp alfadl daal di koy wëlbati beneen côté bi ba Seydina al Abbaas ñëw ne ko waaw yeneen saa sam gis naa da nga wëlbati sa doomu eh, baay tax nga xam ne mooy man mii maay baay man maay sa baay gis naa sama doom sa doomu baay tax bii nga daal di wëlbati xar kanam loolu tax <laughs> yeneen saa sam ne ko damaa gis ab jeune bu góor ak bu jigéen ma raaj wóoluwuma seen diggante fitna waaw loolu lépp ñu ne ñooñu day wane même bu dee ne ñee mën nañoo tontoo ñuy wax ne nga ne loolu ajji la woon armal la woon moo tax mais lu mu ci man di demee loolu la la al imaam al qaadi Iyaad bi wax ne lu lii Jarir di wax radiyallahu anhu laaj ko Yonent bi alayhi salaam ci gis boo xam ne dafa furtive improviste ñëw à l'improviste loo xam ne foogewu ko woon mooy préparé wu ko woon waaw du gis bu mu dégg ni i eh, diw à 17 heures war naa génn dem fenn te gaa yi kooku moom la gaa wër xaaral ma tokki koñ bopp koñ bi bi génne nga xam ne xam nga kooku moo ko waajal kii bokkul <laughs> mooy la doon wax nee dox fii rek jekki <laughs> tourné am koo gis <laughs> wala nga sëgg fi nga nekk li kii ah yor sa livre bi lii jekki xool gis ah loolu lañ lay wax mu ne loolu day wane ne kon parce bu doon ne ku niqaab dëgg-dëgg la niqaab daa amoon kooku kooku kii ñépp la woon kon kii doonul woon gis loolu ba ko dugg kaa yonent bi alayhi salaatu loolu lay wax naan lii xujja la annahu la yajibu aw lay la kenn warul ala al mar'ati ci jigéen bi an tastura wajhaha muy muy muur xar kanamam fii tariqiha ci yoonam buy dox te loolu mooy bu génnee wa innama dhalika sunnatun mustahabba laha loolu nag sunna la mooy niqab boobu muur xar kanamam sunna la boo xam dañ koo sopp ngir moom amul kenn ku ne lool daa ëpp lu dul ñi nga xam ne ñoo xamul quoi waaw yow même ñi ne du farata sax ñoom d'accord nañ ne loolu tamit moo gën ndax mooy li nga xam ne moo gën a sopplu te daa sunna la te tamit moom lañ gën a sopp moom lañ sopp ngir ndaw si même bu dee duñ ne ko farata la ci moom mu ne waya jibu kon loolu leer na waya jibu da tay war al imam al qadi Iyad mooy wax ba léegi na boroom xam-xam yi nee ala rijaali ci góor ñi góor ñi nag bu boobaa abdul basara ñoom dafa war ci ñoom ñuy sadd seenu gis anha wëllif ndaw si mooy ndaw si kenn du ko ne hé mooy buur xar kanamam du farata waaw bu boobaa nag yow doo ne waa yow ah déet moom daa waroon a def lool si non man ah foog may xool quoi ndax moom da dafa rafet quoi ah, lu tax yàlla bind ko déet nee na la yow doo bàyyi sa waxi caaxaan yooyu <laughs> yow day war yéen góor ñi <laughs> ngeen sàdd seenu gis wëllif ko fii jami'il ahwal ci xaal yëpp illaa lu dul li garadin sahihin shar'i te moom la imaamul lu loo xam ne li ko waral mooy objectif boo xam ne bu sharia boo xam ne bu wér la pas yu tappale yooyu ngay ngay mbubbale sharia alors que du sax sa cëru bakkan rek <laughs> waaw na ngay na ngay na ngay feesal sa bët bi kese di sàcc plaisir waaw duufal bët ngay def nga naan ay ay ay di di di créer ay yu amul moom la imaam Nawawi wax bu tahrim an-nazar ila al-mar'ati al-ajnabiyya wal amradil hasan li ghayri hajatin shar'iyya ci loo xamante ne xaraamal gu ñu xaraamal di xool jëme ci jigéen goo xamante ne ni du sa ko armal man nga koo naka xaman nga koo denc man nga koo rabata waaye tamit góor goo xam ne amul sikkim daal di rafet waaye lurul aajo sariya moom la naan bu dee jigéen gi euh, muur xar kanamam du farata dañ koo sopp nag ci moom bu ko defee nag bañ koo muur di dem xar kanamam mais muuru na ba jot mais xar kanam bi la muuru yéen góor ñi daa nekk góor ñi daa nekk ñu wëlli suñuy bët tourner suñuy bët ci moom lu dul ci xaal yëpp ba mu des loo xam ne li ko waral mooy lu wér la aajo sharia mu ne wa huwa xaalatu shahada loolu waxoon nañ ko ci ni ñuy tàmbali euh, ci introduction bi te loolu mooy xaal bi nga xam ne mooy day seede ñoo war a seede moom laa doon wax nan la ñuy seede loo koo xamante ne xamoo kan la bu ñëw kenn xamul xàmmeewuñu ko wal mu daawaat ak tamit bu dee dañuy faj faj boo xam ne il faut ñu faj ta ah, fii ki fi mën a faj góor la wala jigéen la te jigéen gi da nga war a faju góor gee ko man a faj loolu kenn doon na no faju du farata kon demal toog boo deewee garaawul <laughs> déedéet <laughs> waaw waaw euh, moitiya nee na ñun dañu doon faj nit ñi góor ñi fi nga xamante ne ci xare yi voilà te yonent balay saa sam xare yonent àndaloon kon nag mu ngi noonu kenn waxu fi eh, mais en temps normal na góor ñi di faj góor ñi jigéen ñi di faj jigéen ñi mais bu dee dafa am yoo xamante ne ay cas urgent yu xew yoo xamante ne nii médecin bi nga xam ne médecin bu jigéen bi am ne mooy médecin bi ko mën a bi man loolu moo benn collègue am la mais médecin boobu dafa dem par exemple dafa dem congé dafa tukki sax newu fii ñu indi malade yooyu mais manuñ ne léegi na waa ji dee ah na bu boobaa dañ koy faj mais bu boobaa maa ubbi xali euh, euh, darura yuqaddaru bi qadariha bu dee ne fii nekk ci yaramu ndaw si foofu kese la ci man a kii ah, lay traité voilà mais manu la euh, léegi ci loolu mu ubbi mu mu mu gina kii yu ëpp foofu déedéet voilà wallahu taala alam mu ne kon comme al mudaawaat bu dee am paj wala wa idaa wa iraadati xitbatiha ak boo ko bëggee labat loolu yëpp waxoon nañ ko ñu la doon wax bii weesu <laughs> soxnaay Saabit ibn Qays ñu ne Jamiila ñuy wax ñeneen ak ñeneen habib kii Suhayl eh, eh, Habiba bint Suhayl mais loolu ay wax la radiyallahu taala anha mu ne wala nga bëgg koo denc moo tax yeneen saa saa ne woon lansaar yi ba ndax abu bu ñëwoon daa bëggoon denc kenn ci lansaar mu ne ko mbaa xool bu ko mu ne ko déedéet mu ne ko xool ko ndax ñoom daa am ci seen bët leen voilà kon aw shira wala jënd ah aw shira'ul jaariya wala nga ñëw bëgg jënd benn bu jigéen mais doo ko xool ah <laughs> aw il muamala wala doxalante bil bay'i ci jënd wa shira ak jaay wa ghayrihima ak wuute ñaar yi jënd jaay xaalu jënd jaay bu taxawee foo jaar loolu dina fexe xam ki ngay jëndal ak jaay kan la. ba bu nafaate amee ci biir ñu man koo détecté wa nahwi dalik ak yu mel noonu wa innama yubaahu fi jamii hada qadra alxaaja duna ma zat wallahu alam te loolu moom lañ doon wax sànq li dagan si yëpp nag ci xool bi mooy li nga xam ne moo tolloog aajo bi nga ci ama pas akon pas loolu waaw ndax lii dañ mooy ci cosaan dafa xaram mais dañ ko permettre parce que yii mënu la ci xeet ci ci ci jamono yi ndax boo ko deful ah bu ëllëgee bu dee côté ndaw si la ko daloon mën naa am bu dee wàccu côté bu góor ki moom itam li yeneen saa sam doon bañal saxaabu boobu ba ne ah demal nga xool ko mu ne waa lan lansaar yi lan da ngaa bëgg a bëgg a ci lansaar mu ne ko xool nga mu ne déedéet mu ne ko demal nga xool ko ndax ñoom seen bët yi daa am lu ci nekk waaw loo xam ne daal man naa bañ a nekk taar ci ñenn ñi. ba lool man na nekk cause divorce léegi nag bala lool di la ci fekk demal nga xool ko bu la doyee nga denc ko ci lool bu la doyul nga seet na ngaa def allahu taala alam kon hadis baa ngi noonu hadis la boo xam ne bu gàtt lu muy ci ay kàddu isrif basarak waaye eh, lu rëy la ndax waxu yonent bi alayhi moo demee noonu bii di ñëw ñu daal di gis hadis mille six cent vingt six bi hadisu sayyidatuna ummu